a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wassalaatu wassalaamu ala sayyidina muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi ajma'iin rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli amma ba'du assalaamu aleykum wa rahmatullahi ta'aala wa barakaatuh ginnaaw biñ sant yàlla di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu leen nuyu ñu ñëw ci dernier jataay bi nga xam ne mooy concerné wàllu masala fiqh yi ci commentaire bi ñuy résumé ci Bulughul Maram min adillatil ahkam bu al-Shaykh al-Hafiz ibn Hajar al kon ginnaaw bi kii yooyu masala fiqh yi ci desoon moom lañ limoon bii passé ngir yóbbaale ko avant ñuy dem bu soobee yàlla buñ ci paree deux jotaay moo ci war a defaat walla ñett yoo xam ne ci masala yu jëm ci wàllu sàkku xam-xam ak ki koy sàkku ak masala usulu fiqh muy fondement yi nga xam ne ci la boroom xam-xam yi di basé wu ngir mën a génne àtte ci teg ci alxuraan yi ak sunna buñ paree ci lool nag comme niñ ko waxe woon ñu def biographie saxaaba yi nga xam ne ridwanullah alayhim ñoo di xadiis yi naa ngi koy def par ordre bi ko al ibn Hajar rahimahullah indi mu commencé ci Abu Hurayra Abu Sa'id al-Khudri Abu Umama ba ci al uh, Abu Waqid al-Laythi ridwanullah alayhim kon pour tàmbali rek dañuy lire kii xadiis yi kon xadiis yi ñetti xadiis yi mujj la al ibn Hajar rahmatullah alayhi dana wa an abdullah ibn umar radiyallahu taala anhuma mu ne jële nañ ci abdullah ibn umar di doomu umar ibn al-khattab deuxième xalifa bu l'islam rahmatullah radiyallahu anhuma mu ne moom bi annahu qaala nee na qaala rasulullah sallallahu alayhi wasallam yonent bi de sallallahu alayhi wasallam nee na uhillat lana maytataani wa damaan yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na daganal nañ ñu ñaari médd maytataani ñaari médd wa damaani ak ñaari deret mu ne fa amal maytataani tanta ñaari médd yi nag fal jaraadu wal xuutu mooy njéeréer yi ak jën mu ne wa amat damaani tanta ñaari deret yi nag fal kabidu wa tixaalu mooy res ak fërfëret muy res mooy foie fërfëret mooy rat mu ne yooyu dagan nañ te deret lañ ñaar yooyu loolu mooy mooy xadis bu njëkk ci ensemble trois xadis yi mu ne waat mu ne xadis boobu nag axrajahu génn na ko ahmad imam ahmad rahmatullah alayhi génn na ko wa ibnu maaja imam ibnu maaja rahmat rahimahullah aleykum salaam mu ne wa fiihi te am na nag ci xadis bi danfun benn faiblesse bu ci nekk faiblesse boobu waxoon nañ ko mooy ne xadis bi liñ ñu tax taxrij bi mooy xool li ñuy xool chaîne beeg ci yan fu ñu ko jëlee ci yan téere lu jëlee yooyu gisoon nañ ne bi ñu toppee chaîne bi xadiis bi bu dee marfu'an mooy wérul marfu' mooy loo xam ne dañ dafa jóge ci yonent bi dañ koy yëkkati ba ci yonent bi mu jokkaloo ba ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu dee ci loolu xadiis bi wérul mais nag bu dee mawquf bi nga xam ne ci Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma ci la yem boobu moo wér foo looloo taxoon alxaaf yi ñoon wa fiihi da'f am waaye nag même bu dee ci moom la yemoon comme ni nga xamante ne insha allah ci masala usul yi dinañ ko gis mooy ne même bu dee xukmu mawquf la yor mooy àtte lu yem ci saxaabu yo saxaabu yi la mais day yor àtte àtteey loo xam ne dafa dem ba ci yonent saa sallallahu alayhi wasallam ndax yëppi dagan ak tere saxaaba yi buñ ko waxee ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam nañ ko jëlee loolu dinañ ko gis ci masala usul yi bu saxaaba waxee ne daganal nañ ñu wala araamal nañ ñu wala digal nañ ñu wala tere nañ ñu ak yu mel noonu kon loolu mooy premier bi bi ci des mu ne wa an abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhuma mu ne wa an abi hurayrata jële nañ ci abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu yal na ko yàlla gërëm annahu qaala mu ne moom bi nee na qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yonent nee na ida waqa'a zubaabu fi sharabi ahadikum falyaghmisu mu ne bu benn weñ bu weñ duggee ci naanu kenn ci yéen mu ne na ko ci sëmb ci biir na ko ci dugal summa liyanzi'hu ginnaaw gi mu rocci ko mooy bu ko ci dugalee na ko génnewaat mu ne fa inna fi ahadi janaahayhi daa'an wa fil aaxari shifaa mu ne ndax kat ci benn ci laafam yi dafa am tooge bi ci des dafa yor ci la paj mi nekk mooy mooy contraire feebar bi nekk bi nga xam ne tooke bi nekk fee bii luy contre tooke bi moo ci nekk mooy loo xam day wéral mu ne xadiis boobu mu ne xadiisu euh, Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu mu ne boobu axrajahu al-Bukhari imaamul Bukhari rahimahullah moo ko génne wa abu daawud ak abu daawud mu ne nag wa zaada waaye imaam abu daawud dafa yokk ci version wam ne wa innahu ndax moom weñkat yattaqi day moytandikoo day segandikoo bi janaahi alladhi fihi da buy buy protéger contre benn danger côté bi nga xamante ne fi la laafam bi yor tooke bi bi yor poison bi boobu lay njëkk a jiital moo tax loolu nag moo tax mu ne mooy boo ko ci dugalee comme que buy daanu ci ci ci ci ci benn benn kii buy dugg tooke bi lay njëkk nag mu ne dugal ci beneen bi nga xam ne mooy effacer tooke bi ñu ci defoon léegi loolu mooy deuxième xadiis bi ci ensemble dernier bi mooy mu ne waan abi Waaqid al-Laythi mu ne jële nañ ci abi Waaqid al-Laythi radiyallahu ta'ala anhu mu ne annahu qaala mu ne moom ne nee na qaala rasulullah sallallahu alayhi wasallam yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na maa quti'a min al bahimati lépp loo xam ne dañ ko dagge ci bàyyi ma mooy animal animal nga xam ne ay quatre pattes lañ yor mu ne lu ñu dagge ci ñoom fekk wa hiya hayyatun fekk biñ koy dagg mu ngi dund fa huwa mayyitun loolu ñu dagg ci moom médd la mu ne akhrajahu abu dawud mu ne imam abu dawud moom moo génn xadiis boobu wa Tirmizi wa xasanahu mu ne ak imaamu Tirmizi tamit moom nag nee na xadiis bi jugé na ne xadiis bi valide na pour man koo jëfandikoo ci wàllu àtte mu ne wal lafzu waaye nag terme yi ma utilisé ci imam Tirmizi la ko jële waaye waxoon nañ ci kii bi ne alxaafis foofu dafa am rëcc rëcc bu ko kii ndax imaamu Tirmizi rahmatullah alayhi ci téereem bunt bi moo tuddoon noonu dana woon baabu ma qutiya min al hayy fa huwa mayitun xëy na lool moo ko xaw a jax-jaxal moo ko xaw a kii moo xaw a kii mam tax mu mu indi ne terme yi la utilisé waaye moom liñ utilisé dane ma qutiya min al bahimati wa hiya hayyatun fa hiya mayta maytatun moom loolu la wax imam Tirmidhi rahmatullah alayhi léegi lool mooy xadiis yi léegi nag kon li ñuy def mooy masala yi yi ñu waxoon mooy waxoon nañ ko bi passé dañ ne woon xadiis bi masala fiq yi diis la diis yi bi ci njëkk mooy lan mooy àtte ndox moo xamante ni animal boo animal bi see dugg génnaat te deewul te bi mu ciy dugg yaramam yaram bi amul benn sobe bu ci nekk loolu moo nekkoon première question bi deuxième bi mooy ana yan mooy animal yi nga xamante ni animaux yi sobewu selon mazhab yi mooy selon ngiir yi ana ban ngiir yan animal lañ jàpp ni animal bii dafa sobewu ndax question bi li tax mu am solo mooy boo ko xamee boo amee ndox animal bi dugg ci même bu dee sax même bu dee soppiwu ko te gisoon nañ xadiisul xullatayni bu dee ñu utiliser loolu ñoom ni muy amee solo ci ñoom nga xam ban ban animal moo sobe wala déet mooy ne ñoom dañ ne woon bu ndox mi matul cent soixante litres bu ci sobe duggee da koy yàq léegi ñoom boo xamee ne animal bi kon dafa sobewu kon mooy bu dee dafa dugg ci ndox moo xam ne matul cent soixante litres ci ñoom da xam ne ah kon ñii kon ndox mi day mujj sobewu ndax rek day jël place sobe bu dugg ci ndox moo tax kon deuxième bi mooy ana yan mooy animal yi nga xam ne dañu sobewu selon mazhab bi quatre écoles yi léegi troisième bi mooy lan mooy àtte ndox moo xamante ni nit moo ci dugg nit moo ci dugg ba pare dee waaye liñ ci duggee de ndox mi changé wul mooy benn waay bu daanu ci teen ñu génn dee biir ñu génn ko xool ndox mi dara changé wul est-ce ndox moomu mën naa ko jël léegi di naan continuer comme si avant mu ci dugg bu dee ndox mu ma doon jàppee la est-ce que naa ko continuer ba léegi lan mooy àtte ndox moomu léegi quatrième bi mooy lan mooy àtte ndox moo xamante ni animal bi da ci dugg wala deretam sotteeku ci tuuru ci ndox mi wala wala wala tifli ci animal bi sotteeku ci tuuru ci ndox mi ana lan mooy àtte ndox moom léegi cinquième bi mooy ana lan mooy àtte ndox moo xamante nii ni animal bi da ci dugg ba pare dee ci biir cette fois-ci waaye même biñ ci deewee mais nag changé wu mooy malgré dee na ci mais ndox mi changé wu sixième bi mooy léegi de dëcee dugg mooy animal bu dugg ci ndox dee ci changé ko bu njëkk bi da cee dee changé wu ko bii da cee dee changé ko lan mooy àtte ñaar yooyu léegi septième bi mooy ana lan mooy àtte meddu géej meddu géej ana lan mooy àtteem mooy gën woo xamante ne par damay dox ci tafes bi gis ko muy tëmb ci géej gi noonu est-ce que léegi jën woo man naa ko jël lakk ko lekk wala déet wala bu ma doon napp wala sax du boobu mooy daal bu maroon bu gis géej gi noonu muy tëmb wala ndox moo géej yoo xam ne lii boo xam ne jën woo xamante ni animal boo xam dama ko fekk ci géej gi mu dee est-ce que mën naa ko lekk wala déet léegi huitième bi mooy lan mooy àtteeg médd loo xamante ne ni amul deret deret bi wal mooy même bu dee am na deret deret gi doo ko gis mooy boo ko rayoon du tuuru du luy deret bi tuuru léegi neuvième bi mooy lan mooy médd animal boo xamante ne nii yor na deret mais deret bi mu am moomu ko comme yow comme yow nga xam ne day jël deretu nit ñi day piqué fii piqué fii piqué fii yor deret yoo xam ne moomu ko léegi moom bu doon dama ko rey par exemple sama kaw est-ce que deret jooju ban ban effet lay am est-ce que dama koo war a raxas lan mooy àtt médd kooku par exemple yow léegi dixième bi mooy est-ce que dinañu lekk nag médd animal boo xamante ni amul deret bi wal insha lool mooy masala yi kon bi njëkk mooy mooy première question bi kon mooy animal boo xamante ni animal bu dugg ci ndox mooy kon nañ génne kaawu nit bokkul mooy dama yor benn xar benn xar la walla bëy bu daanu bu doon daw tëb dugg ci biir biiru teen ba pare soit ñu génn ko wala moom mu génn te dara dalu mooy deewul deewul ci biir mais tamit mooy nàccul ba dara dugg ci te tamit takkul sobe mooy yaramam takkul sobe léegi mooy animal yu mel noonu moo xam bëy la moo xam xar la moo xam leneen léegi foofu xanafi euh, yooyu rahmatullah alayhi ñoom dañ ne bu dee animal bi see dugg dara sobewul ci moom dañuy seet bu dee animal la boo xam ne du ñu lekk yàppam mu dugg ci ba pare tiflitam yi dugg ci ndox mi mooy ndox moomu yàqu na ñoom pour ñoom mooy ndox mi ndox moomu baaxatul loolu kon loolu mooy premier avis mooy xanafi yi ñoom nee nañu ndox mi baaxatul bu dee animal bi duñ ci duggee par exemple da koy sóob yaram mi yëpp loolu leer na la kon génne gi duggaale na ci boobu mu ne la kon ndox moomu baaxu bu dee animal bi duñ ko lekk léegi mu ne Shafi'i ak xana ak euh, Hanbali yi ñoom ñaar ñu ne kanta ñun dañuy seet est ndox mi ndox mi animal bi dugg mooy est ndox mi animal bi dugg mat na qullatayn wala déet mooy ne ndax ndax ndax question bi mooy animal la rek bu ci dugg léegi ñoom dañuy xool est-ce que mat na qullatayn bu dee ëpp na ko garaawul bu dee nag da koo gën a suufe bu boobaa nag ni door a xool nag ban façon animal la est-ce que bokk na ci animal yi nga xam ne pour ñoom dafa sobewu wala déet bu dee dafa bokk ci animal yi sobewu ci ñoom mooy kon ndox ma baaxul mooy bu dee animal boo xam ne ñoom dañu jàpp ne dafa sobewu mu dugg ci ndox mi fekk ëppul matul mu dafa gën a tuuti cent soixante litres mooy ne kon ndox moomu baaxatul léegi nag après dinañ wax yan animal moo sobewu ci ngir bu nekk kon loolu mooy deuxième avis bi ñëwee ñu njëkk ñi muy xanafiya yi ñoom dañu ne luñ du lekk yàppam bu ci duggee rek képp ci bu ci duggee ay tiflitam dugg ci mooy ne ndox moomu yàqul Shafi'i yeeg Hanabila yi ne ñoom dañuy seet ndax mat na xullatay bi bu dee matul xullatay bi ñu door a xool ban type animal ban type animal moo dugg ban façon animal aleykum salaam moo dugg ci biir ndox mi bu bokkee ci animal yi nga xam ne dañu jàpp ne dafa sobewu mooy ndox mi lay sobewu bu dee nag bokku ci loolu taxul ñuy wax léegi troisième avis bi mooy maliki yi ñoom dañ ne ñun daal lenn lañuy xool mooy bu ci animal duggee te amul sobe lenn lañuy xool génnaat dañuy xool est ce que ndox mi changé na wala déet bu ci benn ci goût bi wala odeur bi wala couleur bi bu ci benn changé mooy yàqu na bu ci dara changé wul nag mooy dara nekku te avis bi mooy avis choisi bi nga xamante ne ni moo gën a dëgër ci avis yi léegi nag ñoom seeni argument mooy nag même même argument yi joxe woon ci début ba moom laa ba léegi mooy ne bu dee alxuraan dañ nan na yàlla moo noonu subhaanahu wa ta'ala wa anzalna minal ma'i minas sama'i ma'an tahura yàlla mu ne ñoo wàcc ci kaw asamaan ndox moo xam ne dafa laab laa laabalaat teg woon ndox dafa laab tey laabalaat te dara bu ko sobel beneen xadiis bi ñëw bu Abu Umaama bi ne ne nag il bu dee da du sobewu fekk ñett yi moo xam odeur bi wala goût bi wala couleur bi benn ci yooyu dafa changé ñoom ñu ne comme que daal loolu la mooy règle générale bi nga xam ne wàllu ndox lu fi ñëw buñ ko nattee ci lool mu jaaroon mooy baax na bu baaxul nag mooy nekkoon kon bu ci benn changé ñu sànni kon avis bi ak argument yeneen yi indiwoon ñoom lool mooy seen argument ci masala bi te avis boobu moo gën a dëgër léegi kon lenn la mooy kon bu ma yoroon sama paanu ndox tey benn xar tëb dugg ci génnaat te amul sobe wala même ndax nañ yemagul ci amul sobe rek mooy yarama amul sobe ma xool ne dara changé wu ci mooy kon nan laay def mooy bu ma bëggee jàpp man naa jël ci ndox moom jàpp ci moo bëggee sangu mën naa ko jël sangoo ko bu ma bëggee dindi sobe surtout ci maaliki kii nga xam ne il faut mu nekk ndox mu laat tey laa balaate man mën naa ko def kon loolu mooy abi bi nga xam ne moom la ñuy jàpp moom la ñuy jëf insha allah moo gën a noot te moom lañ moom la sëñ bi nootaloon fii ci kuur bi léegi deuxième bi mooy nag ana yan ñooy animal yi deuxième question mooy ana yan mooy animal yi nga xam ne ñoom dañoo sobewu léegi xanafi yi ñoom wax nañ leen sànq ne ndox ma ne ñoom li ñu xooloon dañ ne bu dee ndox mi animal bi duñ lekk yàppam ñoom tamit lool mooy seen règle ñoom kon xanafi bi ñoom moom animal bu sobewu lii la koy ne mooy bépp animal boo xam ne yàlla daganalul sariya daganalul ñu lekk ko mooy dafa sobewu voilà ñoom loolu mooy seen kii seen règle fondamentale loolu la mooy ne kon boo jëlee animal boo xam ne mooy kon da ngay xam ne kon mbaam xuux ci lu bokk mbaam xuux lekk ko dafa dafa xaram xaj kon ñoom ci lay bokk ak bépp animal ak yenn animal yi nga xamante ni kenn du leen lekk comme comme mbaam mbaam mbaam suuf xam nga mbaam suuf kenn du ko lekk ñoom tamit mooy animal yu mel noonu mooy ne ñoom bu dee ñëw dugg ci biir ndox mi rawatina ñu dugg ci seen seen tiflit ah dugg ci ndox mi mooy ndox moom yàqu bi kon ñoom animal bu sobewu mooy animal boo xam ne du ñu lekk yàqu léegi nag Shafi'i yi Maliki yi rahmatullah alayhi ñoom ñu ne euh, ñun moom mbaam xuux rek mbaam xuux animal yi yàlla bind yëpp mbaam xuux rek dafa sobeewu ñoom xaj garaawul de Maliki yi par exemple yow bu ma soloon sama yére di dem jàkk génn benn xaj riisu moo gis xaj bi tooyul man tooyu ma kiiwul mu riisu ma noon mais garaawul ah damay dem julli ji directement ñoom loolu la mooy xaj xaj ci boppam dafa sobewuwul loolu gisoon nañ ko ci xadiisu xaj bi ndax ñoom dañ ne woon xaj bi sobewul ndax lii wane na sobewul dafa bari ndax ndax ndax premièrement yoon saa salam bi muy wax ci xadiisu xaj bi comme niñ ko gisee woon mooy ne xaj bi bu ne bi nee ñu raxas ndox moo xamante ndab loo xam ne xaj da cee naan ñoom nee woon nañ ne bu xaj bee tax waaw dañ ne woon bu xaj bee tax ah mooy ne yàllaa ñu ko digal dañ koy def ndax bu doon xaj bi moo sobewu kon du wax ñun bu ñuy rëbb rëbbkat bi bu amee xaj man na koo màttal dem dàqal ko jàpp te bu ko màttee tifli ci xaj yi day def ci ci lim jàpp ba pare nee na mën nañ koo lekk kon bu doon dafa ak yeneen ak yeneen yuy wane ne ñoom kon ñoom pour ñoom mbaam xuux rek ñoo sobee Maliki yi léegi Shafi'i yi rahmatullah alayhi ñoom ñu ne ñun nag Maliki yi ñoo d'accord mooy mbaam xuux waaw dafa sobewu mais nag dañ ciy boole tamit xaj ñoom dañ ne xaj tamit dafa sobewu mais tamit luy juddoo ci xaj walla mbaam xuux ñoom tamit dañoo sababu kon ñoom loolu mooy seen mooy daal li Maalik yi wax dañ see yokk mbaam xuux non non dañ see yokk xaj yokku ci lu juddoo ci ñoom ci ñoom ñaar mooy lu juddoo ci mooy loo xamante ne ni euh, soit xaj leneen xaj daal bokk na ci baayam la wala yaayam ah, waaw comme comme berkel la comme comme mulet yooyu nga xam ne fas ak mbaam la doomu fas ak mbaam ñoom yu mel noonu bu amee ci mbaam ak mbaam xuux ak xaj mooy ne bu doom ju mel noonu amee mooy ne moom tamit day sobewu ndax ci ñaari njóge euh, léegi xanaa bi lay rahmatullah alayhi ñoom ñu ne bu dee dafa mat ni muus wala mu gën koo suufe garaawul mooy ne sobewul mais bu dee dafa ëpp muus te du ñu ko lekk mooy ñëw lépp bépp animal boo xam ne moo ëpp muus te du ñu ko lekk mooy dafa sobewu kon xaw nañoo niroog xanafiya yi sauf ko xanafiya yi ñoom dañ ne daal lépp lu luñ dul lekk rek yàppam mooy dafa sobewu alors que ñii dañ ne nag ñooñu d'accord nañoo jéem ci boobu sauf que nag bu dee dafa toll ni muus wala mu gën a suufe muus mooy comme ay kañaat yu mel noonu bu dee kaña ñu jëm comme jëm jinax ak yu mel noonu nga xam ne ñoo gën a suufe muus ñoom dañ naan la lépp lu gën a suufe muus ñoom loolu garaawul mais nag bu dee moo ëpp muus te duñu ko lekk mooy animal boobu dafa xaraama lekk mooy dafa sobewu léegi nag fii moom jarul nootal ndax lii ay avis la yoo xamante ni mënoo ñëw naan kee kii li mu wax mooy noonu kee li déedéet mooy lii lan lañuy jariñ mooy masala yi ñuy ñëw après mooy bu dee benn ci animal yi nag dafa dugg ci ndox ndax ci ngay xamee ne par exemple Maliki bi rahmatullah alayhi moom bu dee xaj dafa dugg ci ndox walla jël loo xam ne animal boo xam ne duñ ko lekk bu duggee ci ndox mu ñëw xool dara changé wul ñoom garaawul ñoom ba léegi nii da nga koy xam. da ngay xam ne ki na le moom affaire bi garaawul moom sobewul animal bi sobe bu duggee ci ndox dara changé wu ci loolu c'est c'est c'est normal mu ne la dara garaawul alors que ki na le nag moom bu ci duggee luñ dul lekk luñ mooy animal bi duñ ko lekk dafa baganu mooy dafa sobewu bu duggee ci ndox kon day na ni sobe moo dugg ci biir ndox mi mooy kaawu xanatu yël mooy loolu lañu lii di jariñ léegi nag kon troisième bi mooy lan mooy àtte ndox moo xamante ne nii nit nag da cee dugg dafa dugg ci par exemple nit koo xam ne da doon xoole di dox di ci mbedd mi am lu xew rek mu tourné di xool di xool di dox di di xool gestu di xool tey waaxu di day doxaali ndànk rek daanu ci teen daanu ci teen dee fa nag mais nag ndox mi ñu génn ñu woo pompier ñu génn ko mais ndox mi moom dara changé wu léegi nag ndox moom nan lañ koy def mooy waa dëkk bi ne la waa yow yow jàngoon nga bu ruuxul maram waa léegi ñun nan la ñuy def te ndox mii rek lañ am nan la ñuy def ce que dama ciy jàppe walla du bopp damay tiit léegi nga ne da ko naan leen la ah, Hanafi yi moom dañ naan la rahmatullah alayhi comme kon nit ci dugg dee teen bi yéen xam nga nan ngeen di def ngaccal leen ma teen bi yëpp ba mu jeex Hanafi yooyu mooy dañuy ngacc teen bi ba mu jeex tàkk mooy bu ren fi nekk naan da ngeen koy amul réparation da ngeen koy nekk ñoom loolu lañ wax léegi ñi ci def ne leen bu dee dañoo xool ndox mi dara non nit du sobe premièrement nit du sobe loolu xam nga loolu benn affaire la bu ñu waxoon bu yàgg bi ñu bi yonente sallallahu alayhi wasallam naan bu leen bu kenn euh, dugg ci ndox moo xam ne dugg ci ndox fekk mu am janaaba boobu di masala yooyu waxoon nañ est-ce que nit sobe la wala du sobe hmm. ñoom ñu ne ñu ne xanafi yooyu def leen attention ndox mi kenn du ko ngacc mooy changé wul deful dara kenn du ko ngacc bàyyi leen waa dëkk bi ñu dañuy jàpp di di di comme nii comme comme comme de rien n'était bi dara newut ñu ne leen waa léegi ba ndax xanafi yooyu rahmatullah alayhi euh, ci yoon sax euh, méthodologie bi ñu suivre woon dañ ne woon ñoom avis bi noot rek la ñuy joxe seen argument mais fii il faut nga joxe ko ngir nga xam lan moo tax waa jumhur ne ne ñi ci def mooy ne Maliki yeeg Shafi'i yeeg Hanabila dañ leen ne ndox mi dara newul mooy ne yéen waa dëkk bi é waa ji da doon xoole ba tudd daanu ci ndox mi dee jël leen ndox mi ngeen jàppe ngeen def li ngeen di def man ngeen dara newul ñu ne leen waa léegi d'accord nañ yow nga ne comme que njàng mi fii loolu la ñu nootal mooy avis choisi bi léeg léegi jox ma ay argument yoo xam ne bu ma dajeek Hanafi bi naa ko mën a wax loo xam ne mooy tax au moins ma mën a jàpp ci dara nga ne ko waaw kay lenn la nga ne ko kii wax loolu xam nga lan la lay wax moom seen argument am danaan la dafa am benn éthiopien wala benn ku dëkk Érythrée pays Afrique corne de l'Afrique boobu bu masoon a ñëw Makka aj aj la woon euh, jamono yi saxaaba yu mujj yi ku ñu mel ni ñoom Abdullah ibn Abbas ak Abdullah ibn euh, Zubayr radiyallahu ta'ala anhum mu ne dafa dafa daan woon ci teenu Zamzam mooy zam-zam bi ngeen di dégg nii biteel yi ñuy def fii ay sanaaw ak yooyu di mooy fi ñu koy jële ñu ne woon dafa demoon ak daanu ci biir teen bi dee nag léegi ñaari saxaaba yu mag yooyu ne leen ne gaa yi ne nañ ñàkk teen bi yëpp bam jeex mooy dañuy fatt fi zam-zam fi ndox mi jóge yëpp ñàkk ndox ndox mi yëpp bam jeex ñoom loolu lañ waxoon léegi waa jumbu mooy ñu ci def ne leen yéen premièrement du leen ne seen xadis bi boo xoolee càllala bi wér na mooy ñi ko jële ci ñoom ñëpp wér na sauf que yéen mooy contenu contenu xadis bi ngeen indi contenu boobu la ñuy ndax histoire bu mel noonu manula am biir màkka boroom xam-xamu màkka yu mag yëpp ku ci mel ne ay ñoom Sufyaan ibn Uyayna xamuñu ko même boo leen laa waa léegi yéen taxaw leen affaire bi Sufyaan Sufyaan ibn Uyayna rahmatullahi alayhi moom dundul woon jamono jooju ah moom moom dundul ak ñoom Abdullah ibn Abbas dañ naan la waaw dëgg la mais nag mais benn affaire dafa am mooy ne moom sorewuñu yenn sor yi teg ci Makka moo ëppoon xam-xam mooy nekkoon seen boroom xam-xam bi gën a mag ci domaine yépp boo demee ci histoire dem ci côté fiqh yëpp moom moo nekkoon imam bi fa gën a mag comme ni imam Malik nekkoon Médine tekki mooy kon xam-xam bi ngay am mu ngi mel ni tey nga ne tey académiciens yi ñu naan académicien euh, kii France mais ñoom nekkul ne da nga fiy nekk ren rek yow li xew ren rek ngay xam mooy histoire histoire lu jëm ci histoire langue française yooyu ñoom dañ koy xam te pourtant nekkuñ fi woon ay mille sept cent yooyu bi koy créé ñu ne la moom it c'est moom moo nekkoon boroom xam-xam bi gën a rëy ci ci Makka teg ci moom nee na masumaa dégg xalaat bi gaayoo di wax masumaa dégg ab xale nettaliku du ay mag binduñ ko fenn archive yi dara neewul te tamit loolu dafa nekkoon période d'attraction la ma aj aj nga xam ne loolu bu xewoon day siiw hmm. mooy ñu ne kenn kenn yëgul ne loolu am na ñu ne leen kon nag seetaat leen seen affaire te yéen sax yéen premièrement yéen dëkku ngeen sax zone bi yéen Hanafiya yi yéen yéen a ngi dëkk Kuufa la ngeen nekk mooy biir Irak ba pare ngeen bëgg ñëw di joxe information biir Makka gii la xewoon waa Makka sax te araab yi dañ naan dañ naan ahlu Makka te adra bi shihabiha waa Makka ñoo gën a xam réel waa ma yi liñ naan ku nekk rek loolu moom adage la bu am ci dëkk yépp mooy ku nekk yaa dina xam sa mbubu bopp ki ki sa waay ki la jege mooy ne yow manoo ñëw toog fële naan man sama biir mbubu lii wëkk lii xew te man ma ne man seet naa ko gisuma ñu ne leen kon nag yéen seen argument boobu naan gaa yi waa ji dafa daan woon doo ñu kii ko déedéet te teg ci dafa am beneen affaire ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam dane woon teenu zam-zam de kenn du ko ŋàññ te tamit du ko ŋacc loolu yonent bi sallallahu alayhi a ko waxoon te leer nañu li mu wax moo am loolu yéen sax d'accord ngeen léegi nga leen waa yéen loolu ban tegtal ngeen mën a jëlee ci wax jooju ñu ne leen waaw xam nga ban tegtal la mooy la fekk nga ne zam-zam dañ koo mës a tëj dafa sobewu woon bañ tëj ko ba ngàcc lépp loolu ngaañ nit ñi jóge Makka dem manu manuñoo am sax ci ndox mi ndax loolu loolu ban ngaañ ñu ko gën a rëy nga naan loolu moo tax te lool ñëpp xam nañ ne li Yonent bi sallallahu waxoon moo am. mooy zam-zam kenn du ko ngacc la wax waaw kenn du ko ngacc yéen ngeen na ngacc nañ ko alors loolu mooy wane ne yéen dañ leen di delloo ngeen waxoon kon yéen waa village bi jël leen seen teen ngeen def ci seen ndox bu ngeen di jàpp ngeen jàpp bu ngeen di sangu set ngeen sangu set kon avis boobu mooy avis majorité bi léegi nag euh, mu des quatrième question bi mooy ana mooy àtte bu dee animal bi da ci dee ba pare mooy dafa dugg ci teen bi dee deretam bi mu ci daanoo wala bi mu ci duggee soit mu gaañu ci kii bi ba deretam tuuru ci ndox mi wala boo tiflitam jël dugg ci ndox mi léegi foofu euh, mooy ne xanafiye yi moom ñoom waxoon nañ leen seeni wax mooy ne kon ñoom li ñuy njëkk a def mooy animal bi lañuy xool bu dee animal bi ci dugg duñu ko lekk duñu lekk yàppam mooy na waaye teg ci mooy dañ leen ne deretam wala ci li dem dee dugg ci ndox mooy ne ñoom baaxul léegi nag xanafiye yi ne la ñoom non euh, maalikiye yi rahmatullah alayhi ñoom dañ ne ndox mi de façon ñoom ndox mi dañuy seet lañu la waxoon ndax maalikee même ñoom animal biñ ne dafa sobewu même bu ci duggee ñoom problème bi du ne dafa sobewu rek dugg na ci rek ndox mi yàqu na déedéet dañ naan la même bu dee mbaam xuux a dugg ci ndox mi dañuy seet ndax est ce am na benn ci ñetti yee lu ci yàqu loolu moo taxoon ñoom ñu ne la saw nit bu sawee ci ndox par exemple wala benn xale ñëw saw ci benn ndox dañuy xool ndax changé na am déet leer na leen ne saw sobe la ñépp mais dañuy seet est-ce saw moomu changé na benn ci couleur bi wala goût bi wala odeur bi bu ci benn changé woon ñu ne eh, xool leen gërul nag boo amee beneen ndox nga def ko mais bu dee moom rek nga yor ñemewoo di tiim bàyyi fi ndox moom ñoom ci loolu lañ lay wax mooy ne ñoom kon ñoom lenn la mooy ne animal bi ci dugg bu ci deretam duggee wala yooyu ñoom lenn rek la ñuy xool mooy est-ce changé na ci ñett yooyu. ah même bu waaw ñoom ñoom ndax ñoom seen règle seen fondement ñoom xullatay ni jëluñu ko premièrement ak bañ doon def taxriiju xullatay ni même xullatay ni ñépp neewuñ sax xadis ba dafa yër ndax Maalikee bokkoon na ci liñ doon wax ne oh yéen seen xadis bi dafa am ittiraf mooy xadis bi dafa bari ay yoon yu mu ñëw yoo xamante ne dañuy mbëkkante kii naan la xullatay ni ñeere wax la ay quarante soow ainsi de suite yu mel noonu yëpp day wane ne wala ñett wala ñeent ñoom ñu ne loolu bokkoon na ci point yi ñu doon jame gaa yi ci def euh, Shafi'i yi Shafi'i yi yi nga xam ne ñoom wala tay bi mooy seen fondement bi gën a rëy bokkoon nañ ci ñu ñoon doon ne la seen xadiis bi dafa bari confusion dafa am confusion ci biir non seulement ci ci ci chaîne bi mais même même sax yéen biir biir biir biir ci continue bi tamit dafa am confusion ñoom bokkoon nañ ñu doon en plus contenu bi même moo yu utilisé xulatay ni ñoom dañ ne woon xulatay ni jaay xamuñu lan la xam nga bokkoon nañ ci liñ doon mooy ñoom seen fondement xulatay ni bokku ci ñoom daal leen la innal ma'a tahurun la yunajjisu shay jeex na ñoom loolu mooy seen ñu renforcer ko xadiis Abu Umaama al-Baahili mooy bi wax ñetti kii caractéristiques yooyu mu jeex kon ñoom kon Maliki yi ñoom seen wax leer na mooy Hanafi yi ñoom wax nañ leen li ñuy ne bu dee daal duñ ko lekk animal la buñ dul lekk affaire ba yàqu na seeti leen meneen ndox bu julli jotee da ngay tiim bu dee ndox moom moo ngi fi ndax ndox mi baaxul maalikee bi mooy bu dee dara changé wu ci mooy affaire bi rahmatullah alayhi mooy baax na léegi nag mu des kon Shafi'i yi ak Hanbali yi léegi ñoom xam nga lu ñuy xool mooy ne ñoom comme que ndox mi ndox mi ñoom bu matul xulla tey bi mooy matul environ cent soixante litres ndax cent soixante litres ñoom lan moo taxoon ñu doon basé wu foofu ndax dañ ne woon ñoom bu matee cent soixante litres te changé wul sobe dugg ci sobe dugg ci ñu xool ne changé wul ñoom baax na ñu ne leen lu tax ñu ne ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ne ida kaanal maa wala ida balagal maa xulatayni lam yaxmilil xabas bu ndox matee environ xulatayni environ cent soixante litres mhm. du sobe woot ñoom foofu lañ ko teg moo tax ñoom li ñuy njëkk ko animal bi dugg na ci tiblitam dugg na ci wala deretam bu ñu xoolee ndox mi changé wul premier mooy ne ma ëpp na ko la tay ni changé wul boobu garaawul bu dee nag dafa gën a tuuti cent soixante litres léegi nag problème bi mooy ku nekk ñoom dañuy départagé wu nag Shafi'i bi rahmatullah alayhi danaan man damay xool ban façon animal moo dugg ci biir ndox mi bu dee animal la boo xam ne mooy mbaam mbaam xuux bu dee mbaam xuux koor wala euh, beneen tur bi koor ak lan beneen cochon ah. waaw dama ne ñoom la rek mooy ñooñu rek cochon koor yooyu ñoom bu dee ñoom la waaw kay ñoom mooy aska lu askananteeg ñoom ndax ñoom ñoom dañ naan la affaire bi nag yàqu na mooy bu dee cochon la hmm? mooy yàqu na bu dee tamit xaj la yàqu na ndax lan day mel ni rek sobe moo dugg ci biir ndox moo xamante ne matul cent soixante litres mooy ñoom logique biñ toppoon fële lañ topp ba léegi mooy matul cent soixante litres léegi damay xool ban façon animal la kon ñoom loolu lañ wax mooy il faut mu nekk mbaam xuux wala xaj wala lu mbaam xuux wala xaj jur bu dee loolu la mooy te matul cent centime moo ndox mi yàqu na léegi nag mu def xanaa bi xanaa bi lay xanaa bi lay rahmatullah ñoom ñu ne ndox mi ñoom waxoon nañ leen premièrement ñoo saafi yee bokkoon bu matee cent soixante li ëpp ko grawul mais bu dee da koo gën a nag ñu ne kaay leen nag taxaw leen nag ñu xool bu dee li ma leen waxoon la ñoom dañ ne woon animal bi sowewu ci ñoom moo doon lan mooy animal boo xam ne dafa ëpp muus taayam moo ëpp muus kaw te kenn du ko lekk ñoom bu ñu xoolee muy benn ci animal yooyu kon ndox ma day yàqu bu dee matul cent soixante-huit kon loolu mais nag euh, wallahu taala alam mooy liñ noota woon mooy ne li Maalik yi wax wax rahmatullah alayhi moo gën a dëgër ndax rek mooy ne da ngay répéter boo ko boo xamoon ñu njëkk yi léegi jamono jii nii instant bi liñ niñ def nii ndax partie bi lenn rek a ci desoon mooy ndox moo xamante ne nii façon ndox yëpp gisoon nañ leen lenn rek a ci desoon mooy ndox moo xamante ni nag léegi animal di ciy dugg wala yu mel noonu wala médd di ciy dugg loolu rek a desoon ci min te nit gisoon nañ ko loo mooy nag boo xamee at yi amoon fële même chose mooy ñëwaat fii ndax fii problème bi bi ëppoon solo mooy nga xam ban façon animal moo ya moo moo sobewu boo xasee xam loolu mooy yow da ngay mën a da ngay mën a continuer yow mooy ne bu dee xanafi nga nga xam ne man ak animal biñ ñu lekk yàppam moo moo sobewu man samay affaire baax na mooy buñ ma fi indilee ndox mais nag euh, ndox yi comme niñ ko doon waxee bu njëkk ba mooy bokkul ak ndox moo xam ne dafa tollu fii fii ñu nekk nii ba unen yooyu taxul ñuy wax de ndox yooyu nga xam ne boo yëngalee côté bii fële bi yooyu taxul ñuy wax ndox yooyu moom waxuñu ko ndox yooyu bu ci benn xaj duggoon fii yow nga bëgg a jàpp teewu la nga mën a jàpp ci ndox mi ndax ndox moom dafa rëy boo taxul ñuy wax léegi kon moo tax animal yi nga xamoon yan façon animal ñoo sobewu amoon solo ci loolu ndax boo ko xasee xam ku nekk da ngay xam ne kon kii selon fondement bu matul lii rek bu ko ginee suufil kon lii mooy tax ndox mi yàqu léegi nag mu def euh, cinquième bi mooy ana mooy àtte euh, bu dee nag animal bi di ci dugg dee waaye changé wul ndox mi bu dee animal bi daa dugg ci ndox mi dee ca changé wul ndox mi boobu Maliki yi rahmatullah ñoom dañ naan la euh, changé wul ndox mi kon ñun baax na mais nag sopp nañ mooy ne sopp nañ mooy lan mooy il est fortement recommandable wala on souhaite il est fortement souhaitable que bul ñoo rek jël noonu mais nga fexe nag nga dindi ci ndox mi lu tolloog li ci dugg mooy par exemple dama yor fii benn déeg déeg déeg mooy genre benn marigot rek wala ma yor benn fontaine bu kii fii benn carré boo xam dama ci def ndox benn mbalka rek benn benn euh, animal benn xaj wala benn xar dugg ci far lap nag dee di tëmb noonu ñu ñëw rek xale yi woote oh xaj xaj kii bi euh, xar mi xaram baay diw mi dee na ci ndox mi ñu ñëw génne xool dara changé wu ñoom dañ naan la quand même man nga koo jàppe man nga cee sangoo set man nga ko yëkkati man nga cee fóote mais sopp nañ nag nga nga ci ndox mi mooy nga tànk ci lu tolloog taayu li ci dugg mooy xar mi même bu dee baax na léegi loolu mooy cinquième bi léegi sixième bi mooy léegi léegi bu dee nag da cee dugg dee ndox mi changé ana nan laa koy ñacc ah fii nag bu dee dafa changé mooy lépp la ñuy ñacc loolu ñëpp a leen ñëpp lépp lépp lañuy ñuy ñacc sauf nag. mu des nag xanafi yi rahmatullah alayhi ñoom dañoo indi ay ay ay ay détails yu bari ci noo koy ngacc détails yi nii lay demee mooy ne damaa yor comme balka mi ma waxoon noonu benn xar dugg ci dee far ko ba ba yàgg fa ba mel ni ba commencé affecté ndox mi ndox mi commencé yàqu walla muy teen boo teen nañ jël teen mooy dañ naan la dañuy ngacc lépp mais Hanafi rahmatullah dañu ne nag nii lañ dafa am nag du rek dañ ciy dugg ñu ngàcc lépp dañuy seet bu dee lu toll ni nit la nit ak xaj yu mel noonu boobu dañ ciy ngàcc quarante sous quarante sous yoo xam ne mooy environ deux virgule soixante quinze litres mooy cent cent yooyu yooyu nga xam ne booy génne muurum koor yi ñu koy génne mm. waaw kay mooy ñoom ñu ne environ deux virgule soixante quinze litres soo bu nekk boo xam ne loolu lay loolu lay def ci lu toll noonu quarante jëm soixante quarante yi nag mooy farata mooy quarante yi par force ba nga ko ci dañ nga koy jël da koy nekk ci teen di sot sànni ko boo demee ba soixante nag dañ koo sot loolu mooy bu dee xaj bu dee nit la jëm xaj ak xaj ñu ne kantaan ak bu dee li ci dugg dafa toll ni euh, ginaar wala pigeon mooy xat yi ak yooyu xat yi mooy comme mooy pigeon rek bu dee mooy yooyu ñuy yar pigeon yeeg façon yi ngay gis fii rek gars yi di leen tere ñu leen di jox lekk del ko rek dëkk bi fii yu mel noonu mu ne bu dee moo ci dugg dee ndox mi changé ñoom ñu ne nag bu dee boobu la dañ ciy dindi vingt mooy vingt soo yoo xam ne environ deux virgule soixante quinze la jëm trente vingt yi mooy farata boo demee ba trente dañ koo sopp ñu ne la nag bu dee dafa gën a suufe yooyu mooy tolatul ni pigeon mais animal bi ci dugg ba changer ko dafa comme comme ñaarooy picc rama yu gën a tuuti picc yi jëm suuf ñu ne bu boobaa dix dix soo nga ciy rek nga ci ñett mooy lu toll ni lu toll ni li ci dugg la mais nag sopp nañ muy dix mu nekk dix ñoom ñoo indi yooyu mais ñu ci def dañ na la comme que daal kii na ngaccal leen kon ñu gis ne ñoom ñoo def entre bu dee nit xaj wala mu nekk pigeon jëm euh, ganaar jëm pigeon ak lu gën a suufe bu njëkk bi da ngay def quarante jëm soixante quarante yi mooy par force farata mooy par force mooy obligation la mooy ne pour ñoom fekk defoo ko mooy defagoo fi dara yow mooy sa ndox mi ba léegi baaxagul sa teen bi ba léegi dara baaxagul bi ci tegu ñu ne la vingt mooy obligation bi boo àggee trente baax na bi ci tegu ñu ne la dañ ci dindi lu gën a néew lu tollook li ci dugg mais nag sopp nañ muy diis kon ñoom ñu indi lool boobu tamit kenn du naan la way ñoom loolu mooy seen mazot ci côté ndox moo xamante ni animal li koy dugg changé ko léegi mu def septième question bi. Euh, septième bi mooy lan mooy àtte mer du géej loolu nag moom gisoon nañ ko ca première xadiis la waaw huwa tahuru ma'uhu léegi léegi abi maliki moo lan moom ci loolu ku ko fàttaliku mooy meddu géej mooy benn ma ñëw par exemple ma taxaw tafes suba jot may promené wu ci ndox mi noonu ci tafes bi ya ma gis benn jën buy bu bu géej bu vague yi puus ba mu ñëw est léegi jën boobu mën naa ko jël yóbbu ne ah naa ko lakk lekk wala naa ko togg est que mën naa ko léegi mooy ñaar mooy premièrement ñaata at sax luñ ci gisoon non mooy kii bi rek mooy euh, waaw kii waxuma kii bi xarit ah, boobu ah, mais mooy masalaam néegu jën néegu géej boobu maanaam jën mooy ñaata avis lañ amoon yoo xam ne par exemple avis bu nekk man nañ ko lekk ñu ci des ne man nañu ko lekk ñu ci des ne kii wa kii ñaata avis lañ amoon mooy àtte néegu jën est-ce mën nañ ko lekk mooy dagar naa lekk wala déet waaw kaat waaw kaat la woon léegi bu njëkk bi moo doon ku ku fàttale ko bu njëkk bi mooy rek même euh, waa euh, dagan na léegi ku waxoon ne dagan na moom maliki waaw maliki yi malit yi ñoom dañ ne woon dagan na mais du ñoom rek ndax méttu géej mooy ñoom du jën rek ah. ndax question bi mooy lépp luy dund ci biir géej ta dee ah. dee naturel moo xam jën la jën wi ñu xam moo xam liñ naan gaynde géej cib requin wax yeneen yeeg ay crevette ak yëpp ñoom dañ leen lépp lépp a dagan mais du Maliki yi rek a waxoon lool waaw kay Maliki yeeg Shafi'i yi rahmatullah alayhi ñoom ñoo ne woon mhm. ñu lépp a dagan ñu ne leen ñun li ngeen wax fu ngeen ko teg ñu ne eh, yàlla moo ne woon mhm. ci alxuraan moo ne daganal lañ leen saydul baxri mooy nappum géej xadiis bi ñëw ne huwa tahuru ma'u alxillu dagan na maytatuhu méddum géej méddum moom léegi kon loolu mooy abi Maliki ak Shafi'i mooy ne kon par exemple man géej lépp lu ci de crevette man naa ko lekk mbaamu géej sauf que Maliki yi dañ naan la mbaamu géej dañ koo sib ndax tur wi ndax mbaamu géej naan mbaamu géej ak yooyu ay jaanu géej ñoom looloo tax ñu sib ko mais mais sib ko cela ne veut pas ko boo ko lekkee am nga bàkkaar dañ naan la rek dañ koo si gënul mais boo ko lekkee garaaw kon ñoom bu dee saafiñee ñoom lépp la ñuy lekk ak ñu mën di tudd ñoom maa ngi ci ñoo bokk moom parce que ñii dañoo sip lool rek mm-hmm. léegi kon loolu mooy première avis bi bi ci tegu Hanafi waaw ñoom lu ñu waxoon ñoom moom jën rek la ñu waxoon waaw kay Hanafi yi rahmatullah alayhi ñoom dañ ne woon jën rek nga mën a lekk mm-hmm. mooy jën géej lu fa dee mais géej nag waxoon nañ ne bu géej rek ah du fleuve yi yëpp ci lañu waaw kay mooy ne ñoom dañ ne woon Hanafi yooyu rahmatullahi alayhim dañ ne woon ñoom jën rek la mooy jën rek nga mën a lekk boobu waxoon nañ leen ñoom dañ leen ndax ñoom dañ ne affaire bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu waxee lii yàlla bi naan ma sa uxilla lakum ci saydul baxri boobu li ñu cay napp tax ñuy wax leneen taxul te xadiis bii tamit mooy wa tahur ma lal xillu maytatuhu boobu jën na tax muy wax mais yeneen yi loolu taxul ñuy wax léegi mooy kon ñoom ñooy loolu mooy deuxième avis bi mooy ne ñoom par bu dee leneen la ñoom par exemple bu dee Hanafi yi doo lekk crevette man bu waroon képp ku naan ndax tamit mazhab boo ci dugg tamit wala booy ànd ak booy topp benn ci da ngay xam tamit lim lay lim lay yóbbu ah mooy ne man bu ma nee yi la rahmatullah ñëw ne jàpp ne lii moo leer ci ñun mooy ne kon man du ma mën a lekk crevette bu ma demoon fenn ñu taajal ma crevette dama naan ah gars yi ngeen jéggal ma de moom lii moom manuma koo lekk loolu ngay wax hmm. loolu la léegi kon ñoom mu des ñan mu des ñan xam nga lii ah, dama ah, ah, jaaw ñett abi la woon ñett la woon waaw mu des waaw xanbal yi ñoom ñoom ñu ne woon lan ñoom mooy ñu ci des mooy ba léegi question yu meddu géej loo xam ne dafa dee moo euh, naturellement ci géej gi ñoom lu waxoon mooy waa ngiru imaam Ahmad rahmatullah alayhi ñoom lu ñu waxoon fàttaliku ngeen ko ñële ci ginnaaw mooy dernier bi mooy meddum géej loo xam ne dafa dee naturellement ci géej dafay dund nee nañu premier avis bi mooy xanafi yi ñoom dañ ne ñoom lu dul jën duñ ko lekk mooy boo dee xanafi doo lekk crevette wala ay yéet ay yoxos bu dee ci géej gi lay jógee yooyu doo ko lekk bu dul jën alors que ñi ci des muy Maliki ak Shafi'i dañ ne lépp la ñuy lekk sauf que Maliki yi dañ ne bu dee mbaamu géej ak yooyu ñi xam ne tur yu mel noonu la am dañ koo xamee ci jéeri ji ne dañ koo xaraamal ñoom dañ ne dañu ko si. léegi troisième bi mooy xanafi ñooy xanbal yi léegi loolu lañ bëggoon a kan moo ñu koy fàttali ñoom ni ñu waxoon waa Seydou Ahmad moo leen di siffler na Ahmad <laughs> waaw mu ne waaw maanaam dama ko def entre nga xam ne day dund ci waa ñoom xanbali yi ñoom li waxoon rahmatullah alayhi ñoom dañu ne ñoom dafa ñoom ñu gën a jegeel position mooy Maliki yi ak Shafi'i yi sauf que ñoom dañu ne nag par contre mbott mbott moom même bu dee géej lay dund mbott biy dund ci géej moom dafa xaram ndax yonente bi sallallahu alayhi wasallam moo waxoon ci xadiis bu nekk ci imaam Abu Dawud sunan Abu Dawud rahmatullahi alayhi ne tere ku ko rey te lu tere nga rey ko mooy dañoo tere nga lekk yow loo xam ne bala nga koo lekk nga rey ko par exemple ñu ne la bu ko rey lool mooy bu ko lekk comme que dafa tere woon ñu ko ñu rey ko te loolu ñépp ci d'accord ñeneen ñépp a d'accord ne waaw dafa tere ñu ko rey ñoom ñu ne nag même bu de comme que mbott la wax daal mu nekk ci géej géej mu nekk ci jéeri ñu ne kon mbott waaw kay ay puces de grenouille yi gaa yi jaay fii mooy yooyu yëpp waaw même même moom tey man da sax xalaal man da xalaal ndax dañ laa tere nga rey ko luñ la tere nga rey ko boo ko reyee xalaalul hmm. ñoom mooy ñoom kon man da nekk euh, teg ci dañoo sigoon tamit ay ay ay ay kii jësitu jësitu jësitu géegé ñoom yooyu tamit dañ koo sit léegi loolu nag mooy ne li li noot li li nootaloon fii li gën ñu nootaloon mooy euh, euh, avis Shafi'i yeeg Maliki yi rahmatullah alayhi mais nag jëfe li ñee wax moo gën a wóor mooy li Hanbali yi wax boole ci euh, mboot loolu moo gën a wóor mooy dala leer ne boo ko defee yow duggoo ci li yonent bi sallallahu alayhi wasallam tere mm-hmm. loolu c'est nga ànd ak ñee ànd ak ñii nga mën a jaamu yàlla sa conscience tranquille moo tax boobu moo gën a wóor même bu dee ñee ñoo gën a dëgërle ci ay côté ñoom ñoo gën a côté côté argument ñoo gën a mais nag ñii li ñu wax moo gën a wóor ndax mbott niñ niñ soulevé wax nañ wa boobu tamit day day indi doute ci ki nga xam ne dane man saafañu laa mais lépp laay lekk waa ji bu la nee ne yow mbott yeneen saa dafa terewoon ku ko rey mooy man loolu di dugg mooy moom li mu wax moo gën a kon loolu moo nekkoon ci masala bi nga xam ne moo jëm ci wàllu meddu meddu géej léegi moo nekkoon septième bi huitième bi mooy lan mooy àtte euh, meddu loo xamante ne ni amul deret bi wal exemple animal yi nga xam ne en général ay rongeurs lañu yi nga xam ne amuñ deret bi wal mooy deret boo xam ne boo leen rayoon wala boo leen jamoon boo gis deret ji di sotteeku comme weñ weñ boo ko rayoon tey fii doo gis comme ni ngay gise bu doon da dagg benn xar xar wala yow sa yaram boo ko daggee ni ngay gise deret ji di circuler noonu di di di di gicle noonu doo ko gise ci ci weñ mbóot tamit boo ko gis animal yu mel noonu léegi lan mooy àtte yoo xamante ni médd la mais quand même deretam du wal comme weñ weñ léegi boobu ñaari avis la mooy xanafi euh, xanafiya yi rahmatullah ak maliki yi ak xanaabila yi rahmatullah yi ñoom dañu ne bu dee ay weñ laak yooyu nga xam mooy animal yi nga xam ne ñoom seen deret du wal ñoom dañ ne loolu moom dara newul Shafi'i rahmatullah ne leen a ah, def leen attention bu dee bu dee weñ la waaw mais bu dee yeneen comme ay coccinelle yeeg yu mel noonu loolu bokku ci ah à nag mooy li li avis choisi bi mooy li gaa yi wax ñi lépp ni mooy avis mooy avis wu majorité bi mooy ne bu dee ay coccinelle ak ay weñ ak yooyu lool loolu dara ne ci sauf que euh, ñoom dañ ñu ne leen léegi yéen lan mooy seen argument ñu ne ndax yonente bi sallallahu alayhi euh, fii nii mooy hadis Abi Hurayra bi dane bu dee ndox ci weñ dafa dugg ci naanu kenn ci naanu nag mooy rek lu muy boire lu muy naan moo xam ndox la moo xam boisson la moo xam café la moo xam leneen mooy daal liquide la woy naan ñu ne ndax yonente saa sallam na ne bu dee weñ da cee dugg na ko jël nga dugal ko ci ta leer na leen bu dee attaaya suñ kali bi ji la weñ dugg ci nga kii ko day dee nga nga dugal ci beneen bi day dee ndax tàngoor te pourtant nee na la nga naan ko mu ne mooy wane ne kon ñoom garaawul teg ci beneen xadiis bi muy bu Seydina Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma moom da ne yit ñu dagal meddi yi aljaraadu mooy njéeréer yi te njéeréer yi ñoom cause boobu lañ bokk ak ñi ci des ak weñ mooy ne amuñu deret buy wal ndax njéeréer boo ko rey gis deret yi di la taqal déedéet amu ñu ne nag ñoo bokk même cause kon yeneen yépp yoo xamante ne tamit noonu lañu mel dañ leen di boole foofu mooy comme coccinelle yi tamit dañ naan la kon ñoom dañuy yor àtteey njéeréer yi ak attey mbóot moom bokkul ndax mbóot dafa xaraama lekk yooyu taxul ñuy wax dañ ko joxoon comme exemple rek mais mooy euh, waaw këre fëre sax nee nañ cin <laughs> léegi mooy yooyu ñoom ñu ne loolu la ndax Hanafi euh, Shafi'i rahmatullah alayhi ñoom dañ ne gaay eh, def leen attention ndax yéen yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxu leen loolu waxu leen ne yeneen ci lañu yi ngeen di bëgg leen ci dugal ndax moom dane fee dafa joxe lan moo taxoon mu ne man garaawul dane benn laaf bi dafa amee tooke bi ci des dafa amee dafa amee saafara loolu la waxoon te yéen ñeneen ñeen di wax amu ko ñu ne leen taxaw leen boobu weñ la woon te même sax yonente saa sallam bu joxee euh, kii boobu loolu comme raison ne looloo tax cela ne veut pas dire que loolu rek a tax waxu leen ne loolu rek a tax est-ce que ne loolu rek a tax waxu leen ko dafa joxe benn rek mooy sujet ne par exemple way euh, sàcc baaxul ne la rek ndax da ngay jël alalu jàmm est-ce que loolu rek a tax mu mu xaram même bu dee àqu keneen la mais àqu yàlla mi la bind na la jaamu ma nga bañ nag nela bii dama koo tere nga def ko xam nga loolu àq mu ngi ci mu ci biir ak yeneen yoo xam ne ci biir la nekk. mooy ne buñ la joxee benn ne la lii moo tax lii baaxul cela ne veut pas dire que loolu rek a tax mooy am na yeneen xëy na yeneen cause yu nekk ci biir yoo xam ne waxuñu la ko xam nga yenn yenn yenn façon jeu yi ñuy tere yëpp ci l'islam xëy na yi gën rëy moom la l'islam naan ni la ne yii lii moo tax alxuraan si ko mais ñàkkul ne am na yeneen cause te sax am na yoo xam ne da nga koy seet gis ko ñu ne leen nag kon nag seen cause bi teg ci njéeréer bi mu tudd fee day wane ne c'est la même chose ndax yéen bii da ne dangeen ngeen ne ndax bii wax na cause bi waa njéeréer nag léegi ñu ngeen di pour pourtant nee na méddam dagan na kon mook weñee même bu dee weñ dafa tuddoon cause bi njéeréer tuddul cause bi kon lépp lu mel ni ñoom ñaar mooy loo xamante ni médd la te amul dafa dee médd mooy lu dee naturellement euh, ak tamit bu dee ci li ñuy lépp loo xam ne ab julli ko ko rey sax mais tudd ci yàlla tudd turu yàlla benn Muhammad jëndum xar di ko rey naan waa gars yi moom il faut moom tey moom dañuy baar barbecue xar maa ngi tëral waaye yow di waxtaan rek di rendi ba pare dañ naan ko sawaay léegi nag barbecue xam nga lan la du am ndax tuddoo turu yàlla yóbbul sam xar nédd la loolu medd la bu dee tamit waa ji da koo rey ngir ay ay xàmb wala yu mel noonu kooku tamit do wala nga jël benn yàq ngàdd ko ko tip dóor wala nga maas ko courant comme nit waa jiy def xar muy waaja dee la boo ci tuddee tur yàlla ah, mooy ne yow yaa ko rey ndax yow yaa ko rey alors mais boo ko bàyyee ba mu rayal ba mu dee boobu ba mu ngi mel ni xoola at euh, euh, koo fekk ci ci ci ci ci ci da war a jox exemple bu bu terre à koo fekk ci ci hôpital bi mu nekk réanimation réanimation waa ji ba gars ne moom pare nañ ci te mu waaje ñépp jàpp docteur yëpp na léegi lay dee ñu ñëw fekk ko fa dóor ko benn yàq mu àgg kuñ naan moo ko rey est ce que dañ naan non loolu waxoon nañ ne balaa six heures dina dee yow nga yow nga ngàdd ko ah, ah, cinquante cinq dix sept heures cinquante cinq médecins yi kañ lañ naan ñoo ko rey yow waaw moo tax ñu euthanasie xam nga euthanasie moo lool lool mooy ne waa ji yaa ko yaa ko yow yaa ko rey ndax kenn waxu la ne yow da ngaa yaakaar ne rek yow yow li nga gis nga nga basé wu ne day waaj a dee gis nañ fi koy waaj a dee ba gaa yi subbil ko téeréen yépp sànni teg fële jàpp ne moom man nañ koo gasal fañ koy suul mu jekki ña ko doon waajal sax moom rob na ci ñu bari man xam naa ci benn waay waaw benn paa boo xam ne looloo ko daloon dafa feebaroon bañ tikki lim soloom yépp teg fële di yaakaar ne moom léegi mais mais paa bi daanaka gaa yooyu yépp suul na leen gaa yo- gaa ya fa woon yépp mu ngay dund ña ko ci magoon nag ña ko ginoon a gis ñoom ñépp gaa yi ñu ngi leen di tàggeel te moom mu nga ko naa ci wax ne ki koy sang la jóg waaw xoolal ku ñuy ku ñuy sang la jóg waaw waaw ah, day am ah. waaw <laughs> waaw ah. waaw lu ne nag boo liggéey war nañuy xaar nag. gaa yi ñu xaar. mais tàng xanaa bu ñu tàngalee fekk ni tey dama ñu tàng. non xam nga Sénégal léeg-léeg ñoom duñ seet ay affaire kër beeg yooyu mooy duñ laalee gis ne yëngootul deful dara rek. dem ñu a dee na woote jooy. Ah. ñuy jooy jooy ñu tàgge gaa yi ñëw sangu. bu ah loolu la tamit de. man nañ laa suul ngay yëqu ca biir de. <laughs> man naa nekk si ah bu deew waaw loolu la. dëgg la nga mën naa nekk yow boo yeewoo noonu fekk gaa yi foo laal mu dëgër muy suuf si wër la loolu waaw léegi léegi mooy loolu mooy kon. loolu medd la mooy yu mel noonu yëpp ak yeneen ak yeneen ak loo xam dafa jóge ci kaw daanu comme ni ko aaya Maayda bi wax yooyu yëpp dafa daanu yooyu yëpp medd la kon waaw chrétien bi tamit chrétien bi lenn la mooy moom dañuy seet mooy chrétien bi wala juif bi moom bu rayee dañuy xool est-ce que raye na ko ni ko religion digale mu ray bu dee noonu la boobu taxul ñuy wax mooy baax na mais bu dee par exemple ñun ren ñii fii suñu jamono ji ñuy tuddee chrétien xam nga Sénégal dañuy toog rek naan France day chrétien lañ Italie day chrétien lañ loolu taxul ñu ndax fii dañuy maas mooy li ñuy rey lépp médd mooy par exemple man bu doon jullit laa manuma dem Carrefour di fa jënd yàpp joo xamante ni du xalaal par exemple musulman yi nekk Europe lenn lañ leen di wax pour gàttal mooy ne benn affaire dafa am supposons que ñu ne. Europe amul xalaal mais nag am na yeneen yàpp yi mooy yi ñuy rey rek ci abattoiru tubaab yëpp yooyu xam nga lu ñu la ñu wax musulman bi kon yéen musulman yu Europe du ngeen lekk yàpp ba kera ngeen di jógee ba kera ngeen di dee bu dee fi ngeen di dee ndax lan pombe ceera ngi fi ay pata ngi fi ceeba ngi fi même bu dee yow année bi yépp kon yow boo fi dundee ba boo fi defoon cent ans doo lekk yàpp day xaraam ci yow ndax yeneen a ngi fi suñ lay permettre nga lekk medd mooy foo xamante moom rek a fa nekk ta leen nga boo lekkul jàpp mooy noot na ci sa mooy li nga gën a yaakaar mooy boo lekkul bala ngaa da ngay dee mais bu dee yaakaar nga ne mën naa dem ci village bële moom xiif naa de medd maa ngi mais yoruma dara ma lekk mais mën naa dox ba ca village bële dem fa lekk dooy naan la medd bi nga ma wootoo koo lekk. waaw te même booy lekk doo ci lekk naan xëy ndeke ndeke gaa yi mbaam nii la neex loolu boo ko waxee da ngay bàkkaar mooy yow dangay lekk rek lu la lu la téye lool rek la léegi kon pour gaaw a jeexal balaa timit a jot kon loolu mooy waaw kon gis nañ ne kon maalikee yi ak xanafi yi rahmatullah alayhi ak xanaa bi lay ñoom dañu ne lépp loo xamante ne nii animal bi nga xamante ne nii amul deret buy wal ñoom animal boobu garaawul maali Shafi'i ñoo ne ñoom weñ rek la yonent bi sallallahu alayhi wax kon weñ rek la lu wuute weñ mooy moom day xaraam kon mooy day sobewu daa sobewu boo sobewu ndax sobewu naag sobewu ci lañ nekkoon ñoom dañ ne sobewul ñële yi ne leen weñ rek ko sobewul léegi nag mu des beneen affaire mooy nag est-ce que léegi lan mooy àtte animal bi nga xamante ne ni moom gaa moomul deret bi comme yoo bi ñu waxoon ci woo yoo deret jim yor moomu moo ne day ñëw fekk sëñ Yaxya di nelaw mu màtt xëy na génn fenêtre bi sëñ Yaxya dem benn tubaab bu dëkk ci wet gi màtt ko dajale deret yooyu ci yaramam toog nag léegi ñu ne la waa nag léegi bu dee woon moom par exemple deret jooju lan mooy àtteem léegi foofu moom mooy ñeenti ngir yi muy muy xanafiya yi xanafiya yi xanafiya yi shafiya yeeg malika yeeg xanaabila euh, yi rahmatullah ñoom foo dem ngir boo ci dem ñaari wax yi yoo fa am mooy ne tey boo ñëw naan xanafi bi nee na maliki bi nee na déedéet mooy ñoom ci seen biir école boo dem dañu diviser seen biir deux avis lañu yor ñu ne lu mel ni yow ku mel noonu moom ñii ne moom dafay sobewu kon bu boobaa méddam ñu ne leen lan moo tax ne ah dafa leer ndax moom yàlla ci boppam moo tere moom moo ne dañoo dañoo xaraamal deret ndax xaraamal ci ñun deret te kii deret la yor kon nag moom ci biir deret bi lay dugg rek ci xaraam kon ci la bokk point final ñi ci des ci seen biir ba léegi ñu ne leen déedéet def leen attention ndax kii deret bi moomu ko ñi ñoom li ñu xool rek mooy deretam ci biiram kon deret jooju dafa sobewu bu méddee ñeena leen déedéet ndax deret bi moomu ko tax gisoon nañ ne àttee li nga xamante ni ñoom ñu ne deret bi animal muy euh, moustique bi moomul deret bi te loolu manu ngeen ne dafa da dafa xaram voilà mooy deux avis yooyu moo am fit ñii nee nañ dafa xaram dafa kii boobu dafa sobewu ñi ci des ni leen sobewul léegi nag mu des dixième bi mais waaw c'est que ah deret bu bu sobewu mooy li ñu naan di dirhamul baax lii bu tol noonu bu dee noonu la tol mooy mooy day tuuti euh, deret du mel noonu dañ koy jéggale même deret yi ñaan dafa sobewu sax yooyu ci lañu bu tolee noonu boobu dañ koy jéggale mais bu ko bu boobaa nag waaw kay boobu moo sobewu kon loolu la woon léegi nag mu des dixième bi euh, dixième bi moo doon léegi est léegi dinañu lekk ñeddum loo xamante ne nii amul deret bi wal mooy comme est-ce que léegi mën naa lekk est-ce que na wala déet pour lekk comme comme njéeréer non mbóot bokkul wax nañ ne mbóot moom mbóot bokkul njéeréer mooy criquet yooyu waaw mooy criquet pèlerin yi ñëw Sénégal léeg-léeg yàq toolu gaa léegi yooyu comme ñu mel noonu est-ce léegi xam nga sànq mooy ne ñële Shafi'i rahmatullah alayhi ñoom dañ ne woon dañ ne woon affaire bi kii rek la weñ rek la ñi ci def ne leen ma ne mooy ñoom dañ ne weñ rek moo sobewul ñu ci def ne leen yeneen yi tamit ci lañu ndax njéeréer yi ñoom bokkoon nañ ci euh, euh, euh, liñ tegtaloon mooy xadiisu biñ gis premier bi ndax dana yonent saa sam nee na dagal la ñeen ñaari ñéet mu tudd ci njéeréer léegi nag problème bi loolu mooy doon est-ce que sobewu nag sobewul léegi nag est-ce que léegi mën naa koo lekk ndax tamit duñ ne affaire bi sobewul rek damay lekk nga bul sobewul rek man c'est mangeable fii yi fi sobewul bari na xam nga yow sa yére yi bu takkul sobe sobewul mais est man que mën koo lekk loolu la mooy ne duñ ne rek kon sobewul rek teg ko ci sobewu naag sobewul kon bu sobewoo mooy manuma ko lekk bu sobe déedéet comme li sëñ bi doon wax keroog suuf xam nga suuf suuf suuf sobewul mais est-ce lekk kew daa daa daga dafa xaraam ndax suuf la suuf yi lekk leen baaxul te pourtant dara ne dafa dafa lapp waaw ah suuf kenn du ko lekk waaw ñoom ñoo xamul lu ñu def ah waaw mooy suuf la ndax day ndax lor la lay teg mooy ne du daa dagan rek du ne daa du mënaan dagan sobewul rek mën naa ko lekk xoolal xoolal par exemple euh, Maliki yi rahmatullah alayhi xam nga berkelle ñoom pour ñoom sobe wul berkelle mooy mule doomu fas ak mbaam mule xam nga ñoom loolu sobewul mais est-ce que léegi dama naan le fait sobewul rek am nañ ngénte rek nañ rey berkelle bi lekk xam nga doo ko def mbaam tamit mbaam suuf mbaam suuf mooy yi ñuy mbaam ah ah mooy yooyu loolu noonu mbaam yooyu yooyu noonu xam nga ñoom pour ñoom sobewul mais est-ce léegi lekk ko ndax yoren saasam da koo tere comme ni mu ko tere woon Xaybar ne ne fekk ñu ñu ñu ñu ñu togg seeni cin ba togg xiif nar a lekk mu ne Abu Talha radiyallahu ta'ala demal ci nit ñu nga ñuy ne yàlla ak yorentam tere nañ leen yàpp mbaam yu kër yi mooy mbaam suuf mais bañ leen ko waxee dañoo tuur ci nii nekkuñu fanaan naan nañ mos ba pare nañ lekk ba pare ndax affaire bi ñor na nii déedéet mooy ne ñoom te pourtant da ñoom sobewuwul ci ñoom ci euh, comme Maliki yeeg ñoom mais doo ko lekk mooy lool pour lan pour revenir ci li ñu waxoon mooy ne duñ ne daa sobewu rek sobewuwul rek mën naa lekk déedéet léegi nag question bi mooy kon léegi comme que waaw comme muus tamit xam nga muus duñ ko lekk muus tamit duñ ko lekk moo tax jaay muus tamit <laughs> voilà doo doo lekk muus mi doo ko ji di ko di ko di ko jaay jaay di di féri amul ñu doon si aussi ndax seeni waaw moom lañu wax sànq hmm. comme ñu waxoon ci géej gi hmm. xam nga Maliki ñoom ñooy def lool hmm. ñoom waaw moom ndax daa am comme muus da muus dafa bokk ci moom xam nga muus feneen la mooy muus Euh, bu dee xaj non xaj xaj xaj bi dina siiw ci ma euh, ngiru imam Malik kenn du ko lekk même bu dee am na ñenn ñu wax lu mel noonu mais daal bii ngir mi li li ñuy jëfe mooy kenn du ko lekk léegi li ngay wax kii waa lapin moom baax na c'est que muus xam nga la moo ndax moom moom ak gaynde ñoo yem mooy feneen mooy ñoom ndax mu lay lekk ay jinax yàpp daal waaw yàpp lay lekk ak yooyu ay jinax ak da dafa am seel li am seel lislaam da koo tere seel mooy bëñ yooyu kii crop crop xaw ma crow waaw crow yooyu dañ koy waaw waaw mooy segg ak yooyu yooyu moo tax yooyu sax mënoo ko reye léegi nag kon pour fii ndax timi sañu jot léegi mooy est-ce que léegi kon mën naa lekk loo xamante ne nii est-ce loo xamante ne nii amul deret bi wal comme euh, njéeréer yi yooyu mën naa leen a lekkam déet boobu nag euh, euh, waa jumhur mooy kii saafi ñëwee moom waxoon nañ leen li leen wax Maliki rahmatullah ñoom ñoo ne boo ko mën a lekk fekk yéene amul yéene mooy lan mooy ne nga yéene ko ray ci ni l'islam même bu dee daw ko ray ñoom waxuñ ne da nga koy ray ah mais il faut nga yéene ne comme ni boo doon ray euh, loo war a ray mais bii kenn du ko ray après noo ko def baax na mais il faut mu am yéene loolu moo tax ñoom dañ naan la yow bu dee par exemple njéeréer yi wala yi mel noonu nga bëgg koo lekk wala coccinelle bi bu dee koo xam ne ki ko def du jullit mënoo ko lekk ndax ñoom amuñu yéen mais ñi ci def dañ leen la déedéet ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi muy wax njéeréer bi joxewul cause boobu joxewul ne par exemple ne non joxewul euh, condition boobu ne pour mu dagan xam nga dane rek la naa lanaa maytataan dagal nañu ñaari médine euh, jën yi ak njéeréer yi te bi muy wax lool neewuñu ne njéeréer yi bala ngeen koo lekk na ngeen ci am yéene waxu ko kon nag nu ngeen ko lekke baax na mooy ñi ci def loolu moo mooy dëgg tamit mooy ne njéeréer yi wala yu mel noonu ñoom pour nga lekk comme coccinelle yi nekk ci biir kii euh, yaourt yooyu mooy jarul ndax ñoom bu dee ñoom la kon ab tubaabu ko def ñoom doo ko lekk ndax ñoom dañ naan la tubaab amul yéene alors que ñoom bu dee ñeneen ñi dañ naan la mën naa baax ndax lan ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam tegu ci woon condition ne la il faut nga am yéene te loolu insha allah mooy li gën a kon nag timis bi jot na insha allah xam naa fekk foo tamit la kii bi yem mooy wa sallallahu alayhi waaw eh, yooyu yan waaw non dañ ne yooyu li li gën a mooy man nañ koo lekk sauf que la non am ci ci ah non yoo xam ne dañ ko ciy defaale ci biir ci ma ci ci produit yi ñu ciy def. wala fustinal benn benn insecte bu ndaw la bu bu buy am ay tupp tupp dem bu xonq am am ay tupp tupp yu ñuul. Ah, non dañ koy xaw ma dañ koy tax wala ci yooyu ndax Maliki rahmatullah ñoom bu dee ñoom lépp loo xam ne amul deret bi wal ñoom. dem pour nga man koo lekk bu dee ñoom il faut nga am yéene après nag bu dee da koo koy jël sotti ko noonu ci li ngay togg wala def ko neneen wala dóor ko mu daan boo amee yéene rek baax na alors que li gën a mooy li ñeneen wax mooy la yooyu yëpp jaru bu ray bu bu nu mu deewee nga ñëw lekk ko baax na ndax yonent saa salaam waxuñu loolu dane rek méddam dagan na kon nag médd yu mel noonu dagan na nga naan dama ci am yéene xaw ma ci yéene kon daal loolu la woon insha allah tay la masala fiq yi nag mooy kon lépp lu jëm ci fiq kon jeex na ci mbaaxub yàlla jàppandilam insha yaakaar naa ne leer na wóoruma nag mais daa <laughs> bu leerul rek ngeen dellu ci li sëñ bi defoon so kuur yaa ngi fi insha allah <laughs> bu ngeen bëggee lu gën yaatu gën leer moom mooy reen di demaat ci kuur bi rek insha allah kon wa sallallahu wa sallam ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana allah